wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam suñu jotaay bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa muy xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wattamaam di xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa maa zilnaa wa naxnu bi ardi Arafaat wa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallama yukthiru fi du'a ñu ngi Arafat ba ci neuvième jour bi ci Dul Hijja ci jotaay bi weesu gisoon nañu li jëmoon ci wàllu koor gi am na yuñ ci gisaatoon ngir gënoon na yaatal tuuti ci masalaay koor bi woor bésu Arafa est-ce loo xam ne woor ko walla ñàkk koo woor ana ban moo gën ci ku nekk Arafa ci ko fa nekk di aj gisoon nañ ne li gën dëgër mooy qawlu jum al jumhurul ulama qawlu jumhuuril muy waxu majorité boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim këne dañu ko sopp contrairement ñi ne ñàkk koo woor farata la ak ñi nga xam ne ñoo ne si dañ koy woor kay ku fa ne da koy woor parce que ngëneel yañ ca wax moom nit aajo woona ko gisoon nañ li gën dëgër mooy qawlu jumhuur te la gën ca ka nekk Arafa mooy ngëneel yooyu yépp buur yàlla defal na ko lu rëy noonu waaw parce jéggal na leen seeni bàkkaar léegi mooy bu yàlla nangoo ñaanam yooyu muy ñaan jéggal na ko ay bàkkaaram ak ñafane mu jeex mu mel ni <coughs> jéggal ko bàkkaaram yépp nit ki mel ni kuy dóoru juddu hein bu la buur yàlla nangulee sa njéggal gi nga koy ñaan mu jéggal la sa mbooleem bàkkaay yi te waxoon nañ la loolu nag mooy li gën a dëgër waxu jumhur te bokk na ci li koy gën a dëgëral euh, loo xam ne moo gisoon nañ li ko doon dëgëral leer na <coughs> hein waaye am na leneen tamit loo xamante ne nii ah mu duddati mooy isti naas la rek dañ koy kii rek wëttalikoo ci mbir mi waaye li koy dëgëral gisoon nañu ko muy li nga xamante ne moom la mawlaana ibnu abbaas mawlaana ibnu abbaas abul abbaasi radiyallahu taala anhu wa ardaahu daldi wax te ku mel ni al imaamu ahmad daldi koy solo bi sanadin beneen sa bon euh, waa na njëkke boobu mooy euh, al ahmad dafa solo ci euh, sanad boo xam ne wérul mawlaana ibnu abbaas ata mu ne raxmatullaahi alayhi daa abdullah ibn abbaasin alfadl ibn abbaasin ila taami yowma arafa fa qaala inni saaim fa qaala abdullahi laa tasum fa inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qurriba ilayhi xilaabun fiihi labanun yowma arafa fa shariba minhu falaa tasum fa inna nnaasa yastannuuna bikum al imaamu Ataa raxmatullaahi alayhi wal xadiisu daciif sanaduhu daciif mu ne al imaam ibnu Abbas dafa woo mag ji al Fadlu ibna al Abbas ñoom ñaar ñépp ñuy doomi al Abbas waaye Fadlu ibnu Abbas gisoon nañ ne moo mag moo mag ci doomu Seydina al Abbas yi moo tax moom sax koy dàkkante la Abul Fadli te yaayam Lubaaba al Kubra <coughs> bint al Haarisi alfadl bii lañ koy dàkkalee muy ummul fadli mawlaana dane mawlaana ibnu Abbaas da ko woo ci ñam da ko invité na ko kaañ lekk fekk bésu Arafat la woon mooy bien sûr a Arafat tax ñuy wax fa qaala nee na alfadl ne ko inni saa'im ne ko ah dama woor de ne rakk ji a man damaa woor de abdullah rakk ji ne ko muy mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma ne ko laa tasum nga wa ah laa tasum bul woor kat fa inna rasuulallahi ndax ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qurriba ilayhi laban yawma arafa fa shariba minhu mu ne ko li tax ma ne la bul woor parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam de jegeel nañ ko indil ko ab kopp boo xamante ne moom kaas euh, kaas boo xam ne wala kopp boo xam ne la ca newoon mooy soow yawma arafa bésub arafa fa shariba minhu mu daldi ciy naan kon nag falaa tasum yaa alfadl waaye laa tasum falaa tasum kon bul woor fa inna an-naasa mustannuuna bikum en plus mooy loolu waaye yow roy yéen nit ñi dañuy roy ci yéen waaw mooy boo nee royukaay am na yoo xam ne war na laa jomb waaye am na yoo xam ne tamit même bu dee ne sax àggul ci luñ naan lii bàkkaar la mais bu ko def waaw parce que nit ñi ku nekk royukaay da nga war a mat model waaw parce que ñi ñooy waa kër Yonent bi alayhi salaatu wa salaam bu nit ñi gisee ñuy def loo xam ne wuute nag la yonent bi alayhi salaam def hmm? loolu day day yéeme mooy nit ñi dañ naan kon fa la jaar ne loolu day fekki ne baax na waaw boo leen ne yonent bi alayhi salaam lii la def ñu ne la waaye diw diw deful loolu te diw moo la ko gën a xam ah <laughs> diw deful loolu te diw ginoo koo xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala diw surtout yonent bi ne sallallahu alayhi la deful lii nga wax waaw boo nee royukaay nit ñi di la xool di roy ci yow danga war di tendre vers l'excellence te nga bañ leen a tàmmal ah yenn yi nga xamante ne même bu dee ne du lu xaraam sax nga bañ leen koo miinal ne sinon fa la ñuy jaare tàbbi ci loo xam ne du noonu le mu ne ko kon laa tosum bul fa laa tosum bul woor de ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam jox nañu ko kopp meew mu naan te yow bul woor ndax nit ñi kat dañuy roy ci yéen waaye euh, am na xadiis boo xam ne mursal la bu al imaamu ahmad solo ba léegi boobu nag bi sanadin saxiix Euh, mu ne a ah, seydina Sa'id ibn Jubayr al imaamu Ahmad tamit moo ko solo bi sanadin saxiix raxmatullah ala al jamii mu ne man ataytu ala ibn Abbaas bi Arafa wa huwa ya'kulu rummaana lii ba léegi bur walla ne wax waa jumhur moo gën a dëgër waaw te lañ doon wax ay bésub àjj ña boo demee bésub àjjuma bi la moo tax parce que bésub àjjuma bi feet la loolu gis nga loolu goxoon nañ la ginu la dëgër parce que ñoom Seydina Omar Seydina Aboubacar Seydina Omar Seydina Othman ñi ko def après di woor kenn neewul na bés yooyu seen seen yi ñu aj yi bésub àjjuma la Arafat yi tombeel ah kon Seydina Sa'id ibn Jubayr radiyallahu anhu mu ne damaa dikkal sama sëriñ Ibn Abbas radiyallahu anhuma bi arafa fekk ko arafa wa huwa yakulu rummaana ma fekk ko muy lekk euh, euh, grenade grenade waaw grenade mooy euh, waaw noonu la grenade lañuy wax waaye boo demee ci alquran fiyaa faakihatun suratu rahman wa naxlun wa rummaan ah waaw mooy rummaan mooy eh, fruit la boo xam ne rien que man dama koo gëj gis sax ci boppam laa gëj a def grenade waa grenade militaire yi de ak ak ak mbaaw yeeg yooyu ñuy tëm ñuy sànni gaa yi manifester tañ leen koy tere ah non grenade fruit boobu de nee na fekk kon muy lekk grenade waqaala mu ne man ñoo gisee man Sa'id ibn Jubayr mu ne ma aftara rasulullahi sallallahu alayhi bi Arafa wa ba'athat ilayhi Ummul Fadl bi labanin fa shariba Mawlaana Ibnu Abbaas ne kaay nag ma yow sama yow Sa'iid ibnu Jubayr ma wax la lan moo tax nga fekk ma bésu Arafat ma nekk Arafa di lekk grenade mooy yonent bi alayhi salaatu salaam de dog na mooy jour boo xam ne wooru ci fii bi Arafa fii wa ba'athat ilayhi ummul fadli sama sama yaay di ummul fadli yónnee ko bi labanin ci soow fa shariba mu daldi koy naan ah ci laal imaam ahmad indaale woon beneen xadiis bi nga xam ne tamit bi sanadin saxiix an ibni abbaasin mu ne annahum saxaaba yi dañ doon tamaaraw dañ doon werante fii sawmi nabii yowma arafa ndax yonente mi alayhi salaatu salaam dafa wor bisum arafa fa arsalat ummul fadli ila rasulillahi sallallahu alayhi bi labanin fa shariba nee na bi ñuy werante naan ndax dafa wóoram déet ñii ne sii dafa kay ñii ne ah, non non non non nee na sama yaay di Ummul Fadli yónnee ko kopp soow mu daal di koy naan kon lool lii lépp mooy loolu gisoon nañ masala boobu loolu mooy li gën dëgër waaye ku newul Arafaat nag li gën ci yow mooy nga woor ko euh, waaye nag am na beneen affaire waaw loolu pour ñu newul Arafaat am na tamit ci kaa yoo xam ne dog nekk na loo xam ne lu xaw a ràññeeku la fa même bu dee ne waa Arafat nit koo xamante ne nii imaginer comme bésu Arafat bi yow aji maa ngi fii sa ay bi Villeurbanne <laughs> wala ma nekk fii ci Pikine fee ca Pikine ma nekk fa ñu. Eh, am ku ma invité bi ma ñëwee mu mu rendi ay xar def loolu moom moom xamul sunna boobu wala ko xelam demu ci mu invité ma ñu togg loolu lépp ngir man wala boog ñun ñun ñun àndoon euh, ñu agsi dix gaa yi di defar yooyu ñu xoog ne bool yi aju waa kër gi laaj yooyu bi pare ñu ne ah bismillah añ baa ngoog léegi boobu est ce que dama naan non man nag damaa woor xam nga yeneen mi alei saatu salaam bu kenn wooree ci yéen ñu ko bu demee ñu woo ko ci lekk mooy bu ko neexee mu lekk walla rek mu ñaanal ko waaye yu mel nii mooy loolu dañ naan ah, wal wallahu taala mooy bu dee dafa tombé mais bu dee ne yow dañ koo waajal ngir yow lii dañ koo defar pour yow loolu insha allah li gën a li nga xam ne mooy gën a lëng foofu mooy li mu ne bu la neexee nga lekk mooy da ngay lekk bu boobaa du loo xam dañ naan la farata la nga dog mais dañ naan la dogal parce que lii nii euh, mooy sa bokk jullit la boo xam ne dafa defar mbir mi uniquement pour yow euh, sonn ci boobu ba léegi ñu ne ci heure bii xamul woon ne dangaa woor bien sûr ne bu ko xamoon du ko def waaye comme que du koor boo xam ne farata la ngëneel yi bari na ci waaye mooy loolu nag day tax man ngaa dog ci boobu te mu boobaa loolu it képp ku ne loolu moo ràññeeku lahu wajhun te tamit wallahu taala alam yaakaar bu ñu am ci suñu borom subhaanahu wa mooy ne foofu noonu innamal a'malu binniyaati man na fa jaar le fait nga amaale yoolu ko woor parce que yow loolu nga yéene woon moom nga doon def bu dul woon lii moom damay woor waaye nag ah sa bokk jullit def lii sonn ci ah nga def ko uniquement ngir moom loolu it lu am solo la ah wallahu ta'ala a'lam léegi nag gisoon nañu beneen affaire xew-xew bu xewoon muy ne foofale la aay bi nekk suuratul maa'ida wàcc al yawma akmaltu diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati al islaama diina muy ah mi nga xam ne seydna Omar radiyallahu ci la ko kambul axbaar kambul axbaar ah, ñëw wax ne ko aayatun fi kitaabillahi law alayna ma'shara yahuudi nazalat lattaxadnaahu iida waaw ne aaya am na aaya boo xam ne de ci téereeb yàlla bi yow amirul mu'miniin wàcc ci alquraan ay bu wàccoon ci ñun mbooloom yahuud yi de konoon te kon dinañ jàpp bés boobu mu wàcc dinañ ko jàppe feet mu ne ko ban aaya mu ne ko al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina seydna umar radiyallahu anhu ne ko ne inni la a'lamu ayna unzilat ah, mata unzilat wa ayna unzilat wa ayna ak furo yonent bi yonent bi alayhi salaam newoon na xay xiina unzilat mu ne ko unzilat yawma arafa yawmul jumaa <coughs> yawmu arafa ah, <coughs> suba arafa la wàcc ah, loolu nag ah waxoon nañ la ne mooy aaya boobu ci la wàccoon te bokk na boo fàttale ko bi ñuy gis introduction bi eh, li ñuy ubbee eh, que euh, que euh, ñu ngi aju aju yonent mi alayhi salaatu mooy xajjatul balaa xajjatul islaam xajjatul euh, xajjatul balaa xajjatul islaam xajjatul tamaami wala xajjatul kamaali wa mooy lii aay bii wa taxoon noonu loolu la al imaam al Qastallaani doon wax rahmatullah alayhi xajja naa da bokk na ci liñ koy woowee xajjatul kamaali ndax lan aaya bii bi moo ci ci la wàcc waaw mooy al yawma akmaltu lakum diinakum ci lañu matale seen diine waaw parce que lislaam yi jeexawul woon lislaam yi ci at mii la jeex fii ci makkatal mukarrama gi mu tàmbalee woon fi la ko borom bi tëjaati allahu akbar inna e, e, inna dunya qad istadaarat ka hay'atihi yawma xuliqa as-samaawaati wal ard mooy xoolal kii xam nga fii la wax yu bi commencé woon Makkatal Mukarrama fii la Seydina Jibril njëkk indil yonent bi aleyhi salaatu wasalaam aleyhim wasalaatu wasalaam waxyu bi ci la ko doon digal yaa ayyuhal muzammil ah qumil layla illaa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila julli fii ponk bi gën rëy ci diine ji muy as fii la ko indi woon màgg waaw mais fii nii wéetal yàlla fii lañ ko wàcce waaw fii iqra bismi rabbika alladhi xalaq xalaqal insaana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladhi allama bil qalam allama al insaana maa lam ya'lam fii la ko borom bi wàcce woon noo ajal ajal fii la ko wàcce woon kalimatu tawxid kalimatu laa ilaha illa allah muhammadan rasulullah wéetal yàlla shahaada an la shahaadatay laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaamu salaa taxawal julli fii la ko wàcce woon nag waaye it bi yeneen yi di ñëw zakat siyaam yooyu yépp bi ci mujj muy alxaj fii la ko tëjaate mag waaw mu mel ni benn ngël la fii la tàmbalee woon point bi c'était ça partait de la Mecque et ça revient de la Mecque la xadista daara mbir mi wër loolu nag mooy ponk l'islam yi matal naa leen ko <coughs> yow ma tey ak maltu parce que yonent ma lay saam ci la leerale ajj ci la leerale dernière ponk bu taxawoon bi bu bu desoon muy muy alxaj waaw leeral na shahaadataani julli koor zaka lu lépp leeral na mu des wa xajjul bayt muy aj mu leeral ko nii ne leen al yawma akmaltu lakum diinakum ci laa matale seen diine waaw tey laa matal seen diine yonent bi aleyhi salaatu ñëw na xoolal bi lan la njëkk def Makka ah direct tawaaf wan leen ni ñuy tawaafe même bu dee du tawaaf boobu mooy ruknu bi mais wan na leen mooy tawaafu ruknu bi liñ def nii rek dañuy defaat waaw tawaafu ruknu bi mooy tawaaful ifaada bi xew suba ci bésu tabaski bi en wone na ni ñuy tawaaf bi mu ñëwee li mu def dafa wone na la ñuy tawaaf waaw dugg ci masjidul haram ci jàkka ji nuyu xajarul aswad commencé dox dox bu gaaw ñett njëkk ñeent yi ci des mu dox ko correctement normalment après mu daal di dem ci ginnaaw maqaamu Ibrahim julli fa ñaari rakk ñëwaat foon xajarul aswad jàngalu leen tawaaf xamal kon xamal na leen ne nii la ñuy waaw bi mu paree ci lool fan la dem saa yu bayna safa wal marwa mu jàngal leen nan lañ koy defe ne leen ibda'u bima bada allahu be wala abda'u bima bada allahu bi mu yéeg caw kaw safa te loolu lépp waxoon na leen xudu anni manasikakum jël leen ci man ni ngeen di ay mu yéeg ci kaw safa ba muy jublu safa mu ne inna safa wal marwata min sha'airillah ah yéeg ci kaw safa def falam fay def wàcc dem ba ba ba ba ba marwa yéeg ci kaw def falam fay def wàccaat wan nit ñi def set yi ba mat commencé safa jeexale marwa wanu leen ruknu beneen ruknu ngoog du ruknu bayna safa muy ponku as-sa'yu bayna safa wal marwa wanaane laan kon nañ koy def bi paree foofu lan la def <coughs> hein mu daal di dem fa mu daloon ba yawmu tarwiya jot mu jóge fa ne leen ihlaal leen pour wan leen képp koo xam ne dafa tamatoo wala dafa def fasxu ajam def ko umra bu ko defee nii lay duggaate ci aj gi mooy day armaalaat te fu muy armaal mooy fa mu ne otelam wala néegam wala fa mu ne waaw mu kiisi tuwaa fa mu daloon ñu ahallu ñeneen ñi nga xam ne mooy saxaaba yi fecc woon seenu seenu aj ah def ko mu ne leen ihlal leen ñu ihlal xamalaale ci ne leen lii ilal abad la wa shabbaka bayna asaabi bayna asaabi yadayhi wa qaala bal li abadin abad ñu ihlaale te waxu leen dem leen ahillu minal minal masjidil haram déedéet fañ ne woon leen ihlaale waxu leen dem leen ba ci jàkka ja ndax boo gën a tedd waxu leen loolu loolu lépp mu jàngal la ko dem Mina waaw julli fa tisbaar tàkkusaan julli fa ba ba fajar après mu jóge Mina dem Namira ah ñu defal ko fa tànt après mu dem fi nga xam ne mooy Batnu Urana ah Allahu akbar Allahu akbar ah mu xutba nit ñi ba pare ñu julli tisbaar ak tàkkusaan boole leen wàññi après mu door a jël gëléemam dem ci mawqif bi fi nga xam ne mooy taxawaay ba di Arafa loolu wan leen beneen pilier bi ci desoon muy pilier wu Arafa taxaw Arafa la station de Arafa la station de Arafa mu xamal leen ko kon wax leen nan lañ fay demee mooy ba'da zawal ci mooy li gën comme moom ni mu ko defee waaye kañ lañ fay jóge bu timis gi duggee ba leer ne dugg na fa lañ fay jóge te ba Urwatu ibn Mudarris Mudarris at-Ta'i ko wax wax na ko nan ne ko ne ko man adraka salaatana haadi ca al-jam'u ca Muzdalifa waaw wa ata Arafat aw nahaara faqad tamma hajju wa qada tafatha mu jàngale ci lépp bam leer nañ fii mu ne li des li ñuy def mooy ne piliers yi jeex na benn ci des mooy Arafa mooy kii nu mu tudd bi ñu la waxoon sànq tawaaf bi am suba te tawaaf boobu noonu def wan na nit ñi lan lañuy tawaaf kon bi desoon suñu boroom matal na ko suñu boroom matal na pilier bi desoon kon nag yell na moos mu wàcce ci bés bu tedd nii bi yawmu Arafa fi mu matalee li nga xam ne mooy xéewa mottalee xéewal bi def ci ñun matal ci suñu diine mu wàcc aaya bi la ca ngoon nga ca ngoon nga la nag waaw al yawma akmaltu diinakum tey laa matal seen diine mooy mat na fu juróomi ponk yaa ngoom shahaadataani jàll na ngeen xam ko iqaamu salaa jàll na ngeen xam ko sawmu ramadan jàll na ngeen xam ko azaka jàll na ngeen xam ko haadal hajj mu ngi nii moo war leer na mbir ya na ne leen ci moom walaa tamu ne leen ci lii ma leen indil walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun Allah bu kenn ci yéen nag faatu lu dul ba muy faatu dafa nekk jullit na wommatu ci yii bu kenn tax yii nii ku mu nekk farata ci yow ngay déglu waxu ku mu man di doon ba defoo ko wallahi boo deewee di nga xam ne yow lam tamut yow deewoo lay suñu boroom wax de lam muslimaa xam nga ne deewoo ci wommatu wommatu bu mat sëkk yi nga xam ne moom lañu doon laaj xam nga ne defoo ko de waaw moo tax gis nga aj gii ku mu nekk farata ci yow nga naan nga toog naan fii doy nañu doy nañu suñu Makka Medina suñu dëkkub sëriñ yow baal ba nga dee nga xam bala ngaa dee sax nga xam waaw buur yàlla li muy farataal farataal na ko ay aji ta amul kenn ku mu wàcc bu ko ma ne amul kantaay yenn nettali yi nga xam ne amul benn euh, mooy di di ko reprendre di ko nettali sax ka koy nettali sax boobu war nañoo seet kii kii nii est-ce que bopp bi wér na waaw ku mu man di doon amul ku yàlla masa sàkk ci ummatu seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nekk waliyu wala mu nekk saxaaba wala mu nekk nit ku baax koo xamante ne nii man na aji makka man ko tan tey toog ne defu ko amut masula am existé wul kooku seet leen da koy jiiñ la mu doon nee doonu ko du waliyu wala boog du du du nit ku baax waaw nit ñi nag dañuy bàyyi mbir yi dundum nit ak la mu bind di topp ay nettali yoo xamante ne nii amul dara lu koy dëgëral te nettali yoo xam ne ba nga ko déggee nga xam ne tout est faux waaw tout est faux jarul sax vérifier waaw kon suñu boroom matal lii lépp mottali xéewal gi mu ñu defal waaw def ñu boole ci ummatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mais xéewal boobu mooy ñun ñu ngi nii quelque ñaata siècle mille quatre cent mille quatre cent quarante <coughs> jumaada thaniya lii xewoon la dix zul hijja le sam le le dim le vendredi c'était le vendredi neuf l'an euh, xool vendredi neuf l'an dix à après gàddaay yonent bi alayhi salaam ñun ñu nekk en mille quatre cent quarante min jumaada thaniya mu mel ni affaire bi ñun dañ koo fekk loolu du xéewal gu yàlla matal ci ñun boole ki ñu boole ci xeet woowu mooy xéewal gi gën a màgg bu ñuy defal allahu akbar mu ne war raditu lakum al islaama diina ma gërëmal leen li nga xam ne moom laa nangu ne mooy diine ku ko fi ku ma fi présenté lu dut loolu xamal ne ne woo ci diine ndax inna diina inda allahi lay diine fi man borom bi moom laa leen tànnal yéen xeetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam boole leen ci ngeen nekk ci loo ngeen jàppe ko diine est-ce que suñu effort bopp la kan ci ñun ci ñu jiitu ak ñi mujj kan ci ñun la effort boppam may nga am méritu bokk ci xeetu Seydina Muhammad lan lañ def sallallahu alayhi lan lañ defal yàlla lu tax ñu mérité ko tous defuñu dara lu tax ñu mérité ko lenn rek la dalika fadlullahi waaw loolu kesee fi am suuratul Hadiid yu'tiihi man yashaa'u wallahu dhul fadlil azim waaw lii de du dara lu dul du suñu effort du suñu njàmbaar du suñu juddu du suñu lenn fadlullahi rek ngëneelu yàlla rek waaw buur yàlla mi nga xam ne moo yor ngëneelam yoote yi moo koy jox man yashaaw ku ko sopp kenn du ko forcer ci kenn kenn manula forcer naan defalal diw walla defalal diw ngëneel wala xëccal ngëneel ci diw déedéet te wallahu dhul fadlil azim buur yàlla wallahi mooy boroom gëneel lu gu màgg gi bu yàlla mooy boroom gëneel gu màgg gi kon yal na gëneelam goog yal na bu mu deñ di ñu ci dotti di ñu ci sotti di ñu ci jox amin wa ma dhalika ala bi aziz loolu jafewul buur yàlla euh, léegi euh, aaya yuy aaya bi <laughs> xam nga euh, di dégg des fois nit ñi di laaj ana ban moo mujjee wàcc ci alquran ah ana aaya moo mujjee wàcc ci alquran ma soo dégg loolu ah, Euh, mooy boroom xam-xam yi en fait dafa am ñu naan aaya bii nii mooy bi mujjee wàcc parce que en <coughs> aaya bi euh, euh, aaya bii bi mu wàccee parce que dafa am riwaaye bu ne comme ni nga xam ne noonu lokal ko al shayba rahmatullah alayhi solowee naka noonu al imaam at-Tabari soloo na ko rahmatullah alayhim kene aaya bi bu mu wàccee Seydina Omar euh, dafa jooy dafa jooy yonent mi alayhi salaam ne ko maa yubkiik yabna alxataabi mu laaj seydna omar ne ko mais lan moo la jooyloo fa qaala seydna omar ne ko abkaani anna kunna fi ziyaadatin min diinina fa amma id kamul fa innahu lam yakmul shay'un illa naqas fa qaala lahu nnabi sallallahu alayhi wa sallam sadaqta dafa jooy yonent bi alei salaatu salaam ne ko lu ko lu la jooyloo mu ne ko man de li ma jooyloo mooy dañoo nekkoon ci yokkute ci suñu diine léegi nag ba ma xamee ne mbir mi mat na suñu boroom nee na mat na te mbir mu mat mu ne dara du mat lu dul mu wàññeeku yonent bi alei salaatu salaam ne ko wax nga dëgg euh, mu am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne lii nii mooy li mujjee wàcc waaw lii mooy li mujjee wàcc waaw am ñu ne lii mooy li nga xam ne mooy li mujjee wàcc ci alquran al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islaama diina mooy li mujjee wàcc ah, waaye ndax alxuraan gis nañ ne da doon wàcc par vague successive ndax comme que alxuraan da doon wàcc mooy alxuraan bi yépp wàcc wuñ ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam d'un coup par dànk ndànk la doon ñëw ñu ne nag lii mooy li ci mujjee wàcc mooy al yawma akmaltu lakum diinakum te ginnaaw loolu dara wàccaatu loolu <coughs> lu ñuy nettali la ci al imaam as-Sudi waaye lu ñuy nettali la ci mawlaana ibnu Abbaas waaye radiyallahu anil jamii waaye euh, li gën a dëgër mooy du lii moo mujjee wàcc ah. moo tax waa jumhuurul ulama dañu ne ñi ci des dañ ne déedéet déedéet mooy ne al yawma akmaltu lakum diinakum wax nañ la côté bi ñu doon wax wa atmamtu aleykum ni'mati matal seen xéewal mooy ëpp ci mooy farata yi nga xam ne ay ponk lañ loolu yàlla matal na ko mais sinon après après am na yeneen actes yu wàcc ci alquran waaw comme ayatul riba am nekk suratul baqara aaya boobu après la aayatul kalaala bi nekk suuratul nisaa <laughs> loolu bu ñëwee ci kii bi bu ñëwee ci ilmul faraa'id bi jëm ci wàllu miraas yi insha allah dinañ ko gis al kalaala kalaala hein loolu yooyu yëpp après la wàcc mooy ne du du lii tekkiwul ne alxuraan yi jeex na léegi dara wàccatul déedéet wala benn àtte wàccatul après si si si am na àtte àtte yu wàcc mooy li nga wax sànq akmaltu lakum diinakum ponk yiñ doon wàccee tey la mat parce que ak yi ci mujj zakat gis nañu leen tamare saa saa bi mu jógee Tabuk di yónnee nit ñi ñuy dem di dajale ji zakat yi loolu leeru yónni ñoom Seydina Muaz fii Seydina Ali ñoom sey yónni saxaaba yu bari ñu wër ñoom Seydina Abu Muusa ñi mu yónni leen fu ne waaye gis julli yàgg nañ koo gis koor liñ la waxoon ah yàgg nañoo woor kon li desoon mooy lii mais tekkiwul ne aay bii nii mooy dernière chose bi nga xam ne mooy li wàcc déedéet du lii de du sinon yii ñu la wax après la wàcc muy suuratul aayatul riba bi ak li jëm ci wàllu kalaala léegi ak yeneen yu bari ah waaw <coughs> léegi loolu mooy li jëmoon ci lool léegi nag denn nettalee ñu dese Arafat insha allahu taala te moom la ko mel ni al imaamu al Buxaari wa al imaamu Muslim ibnu al Hajjaaj al Qushayri an Naysaabuuri rahmatullahi alayhim solo nañu ko alimaamu albuxaari yu mu ne xaddatanaa mu ne xaddatanaa suleymaan ibnu xarb mu ne nettali nañu suleymaan ibnu xarb di suleymaan ibnu xarb suleymaan ibnu xarb alwaaxishi alwaashixi alwaashixi abu ayub alqaadi abu ayub albasari alqaadi raxmatullaahi alayhi qaala mu ne xaddatanaa xammaad ibnu zayd muy Hammaad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami muy Abu Ismaïl rahmatullahi alayhi mu ne adda mu ne an Amr ibn Diinaar mu jële ci Amr ibn Diinaar Amr ibn Diinaar al-Makki Abu Muhammad al-Ahram rahmatullahi alayhi mawla Baazaan ah moom mii taalibe bu mag la woon ca ci ñoom al-Imaam Mawlaana ibn Umar muy kon an Amr ibn Diinaar an Sa'id ibn Jubayr mu jële ci Sa'id ibn Jubayr tuddoon nañ ko sànq Sa'id ibn Jubayr tuddoon nañ ko sànq ibn Hisham Abu Muhammad ah ñu ne am ñu ne Abu Abdillah rahmatul mooy Sa'id ibn Jubayr al-Walidi ah mawlaahuma al-Kufi rahmatullah alayhi an ibn Abbas mu jële ci al-Bahru al-Habru mawlaana ibn Abbas Abul Abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaal mu ne bayna rajul ñu ngi Arafat dernière nettali ci Arafat ah insha allah mu ne bayna rajulun waaqifun ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi Arafata id waqa'a an raahilatihi fa waqasat aw qaala fa aq fa aq'asathu fa aq'asathu fa qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam igsiluuhu bi maa'in wa sidr wa kaffinuuhu fi thawbayn fi thawbayni aw qaala thawbayni wala tuxannituuhu wala tuxammiruu ra'sahu fa inna allaha yab'athuhu yawma al-qiyaamati yulabbihi allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar Allahu akbar mu ne bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam bay naa rasulullah mooy bi yonent bi alayhi salaatu salaam nee fii waaqiful nekk taxawaayam bii nga xam ne ca ca ca tisbaar ba mu jullee ba léegi tisbaar ak tàkkusaan ba léegi mu ngi fi taxaw moom alayhi salaatu salaam fii ca Arafa mu ne ba mu taxawee foofu fële ba benn waay non ba ba nga xam ne benn waay ci la taxaw ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam foofu la bi arafa ca arafa id waqaa anhu raaxilatahu fa aw qasat mooy dafa <coughs> newoon ci kaw gélee dafa daanu bi mu daanoo ci la après loos yi moo nam mu am na ci riwaaye imaamu muslim bi bi jaar abu bakr ibn abi shayba qaala haddathana sufyaanu ibnu uyaynata an amr ibn dinar an amr rek la an amr an amr an sa'id ibn jubayr an ibn abbas mu ne boobu dane xarra waaw dane dafa am benn boo xam ne xarra rajulun min ba'ir dafa am benn boo xamante ne dafa daanoo ci géléemam waaw dafa jekk rek daanu fa wuqisa ba mu daanoo fa maata mooy loos wee fa maata yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne irsiluhu bimaa in wa sidr mu daanu boobu dane euh, xarra waaw xarra rajulun min ba'ir benn waay moo daanoo min ba'ir mooy jóge ci kaw war waayam ci lu jóge rek daanu waaw fa wuqisa dafa daanu loos wi dam mu fa maata yonent bi aleyhi salaatu salaam ne irsiluhu bi ma'in wa sidr sang leen ko bi ma'in ci ndox wa ak cèdre mooy doomu diim yi ngeen boole ko ci walla feuilles yi ngeen boole ko ci wa kaffinuhu fi sawbayhi te ngeen wutal ko làmbaay ci ñaari am na ci riwaay bo fii sawbayni gis nga aw sawbayhi mais ci riwaay imaam muslim bi dane fii sawbayhi ci ñaari <laughs> yéreem yi loolu nag lu am solo la te riwaay bu wér la que ne fii sawbayhi ci ñaari yéreem yi parce loolu dafa am ay masala yu ci ne <laughs> bés boo nee fii saw bay ni tawakkaf fi mooy riwaay yi ne fii saw bay ni bu doon ci loolu la yem hé hé parce que fii saw bay hi bi mu ko waxee da nga génn beneen masala <laughs> ah parce que wala ñu bàyyi ba pare wakafinu fi saw bay hi fa innahu ndax moom mii kat buur yàlla da koy dekkil yowmal qiyam yulabbi muy talbiya en tout cas suwaa mu naan labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka lak loolu wala gisoon nañ ne talbiya bi Euh, fa nga koy arrêté ba ngay sànni jamra te àgg guñu ci ah mooy ginnaaw booy agsee Makka ba dugg ci ba euh, masjidul haram nga arrêté après ba ngay reprendre ba booy sànni jamra ya waxoon nañ la loolu mooy li gën a dëgër que ne da sànni <coughs> booy sànni da koy wax ba pare ah kon mu ne kon ci riwaaya bi yam na yeneen riwaaya dane fa inna allaha yab'athuhu yawmal qiyaamati mulabbiya buur yàlla de dina ko dekkal waa ji génn àddina mi <coughs> dafa daanu yawmal qiyaamati bés pénc mu labbiyaa mu nekk koo xamante ne ni day talbiya waaw am na riwaay yu ne kaffinuhu wala tuxammiru wajha voilà ta rasahu bokk bu leen muur bopp bi de mooy bu ngeen koy defal kii bi kafan gi li ngeen sa càngaay gi li ngeen koy muure bu leen muur bopp bi de waaw te tamit wala tuhannitu bu leen jël yooyu nga xam ne genre yi ñuy defal parfum yi ñuy defal façon yi nga xam ne pour xëy neex yi ñuy defal nga xam ne pour ki gé kii génn àddina lañ ko koy defal buñ koy suur mu ne loolu tamit bu leen ko ci def waaw am na ci wow wala tumi suuhu tiiban te bu leen xam ne yii yépp ñu ci saxiixa yi bu leen ko laalal li nga xam ne mooy parfum de déedéet bu ko kenn laalal parfum parfum bu ko kenn laalal lu tax fa innahu yub'athu yawmal qiyaamati mu'abbiya waaw ndax dañ koy dekkil yawmal qiyaam muy mu nekk ci xaal wala muy talbiya mooy dafay nekk lihraamam loolu moo tax masala bi boroom xam-xam yi di kii est-ce que yi nga xam dafa génn àddina fekk da doon talbiya est-ce que kooku est comme da doon ak génn àddina léegi est-ce kooku noonu euh, mooy ihraamam mooy ihraamam day continuer wala day arrêter ba mu faatoo dañ naan loolu day arrêter day noonu day continuer day continuer xilaafan li ñenn ci maalikee yeeg xanafiye yi di wax ne loolu du continuer bañ a continuer day continuer waaw mooy lay continuer ci mooy ihram boobu moo tax bu ñu ko dekkilee bu man mu lay biyaa muy def lool xaal ba mu génne àddina xaal boobu lay dekkiwaat waaw allahu akbar ah loolu am na solo de ah <coughs> léegi am na ci yeneen yoo xam ne dina mulabbidaa mulabbiyan mulabbidaa waaw mulabbidan mulabbidan mooy euh, takk mooy boole bi ngay boole karaw gi takk ko loolu gisoon nañ ko waaw te lu wér la <coughs> même bu dee ku mel na al imaam al qaadi Iyaad day day euh, mel talbiid moom amu fi benn benn maanaa amu ko fi mooy ci wax ji nii dañ naan wér na bu wéree kay amul amul am na maanaa bi kay am na ko mooy na mu génne àddina rek noonu lay dekkee loolu la ah mooy la yeneen ci ma lay saat saam wax rek xadiis bu ne sax imaam muslim nit ki yub'athu kullu abdin ala ma mata alayhi xadiis sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu si kitaabu sifatul lan jannati wala na'imul janna wa sifatiha mooy kii yonent bi aleyhi salaatu wa salaam que ne mu ne nit ki Euh, li mu génne àddina noonu la noonu la noonu lay lay dekkee waaw ca ngëm yàlla nga boo deewee ngëm yàlla ah yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata waaw moo tax wala tamutunna illa wa antum muslimuuna jooju am solo <coughs> booy dee na fekk rek yow fexeel ba muslim moom na ko doon moom waaw naga al imaanu bi rabbikal azim na nga ko def de waaye di dee yow sa bopp bi ñenn rek jàpp di dee jàpp ne charia bi dafa rétrograde loolu c'est et loolu c'est extrêmement grave waaw loolu moo na ay nekk fi vie privée vie publique non c'est que la religion ça se cantonne entre nos quatre murs chez soi bu dëgg waaw parce que yow jamono ju ne mën ngaa dee waaw jamono ju ne mën ngaa dee te bu boobaa manoo ne buur yàlla teeg ma ko repousser ba ma dem sama kër foofu la religion ba ne de fii nii boo ma ci lié ci ban public bi wala ci sama liggéeyukaay bii nga xam ne je suis le le le maître des laïcards dina yéeme de déedéet loolu amul moo tax deewe pas-pas bu baax loolu mooy li am solo waaye it na nga deewe sa xaal xadis bii day wan na nga deewe sa xaal noon ngay dekkee ji yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayhi ca lam ca kaw la mu dee noonu la moo tax képp koo xam ne dafa faatu ci aj bi ñun dañuy am njort bu rafet ci suñu borom ne nii la koy dekkalee kay waaw te tamit dañ ci gis ne ndekete yee dem aji faatu xewul léegi rek ndeke yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boppam bi muy aj am na ku faatu taxaw na Arafa am ku faatu mu ne def leen ko nii waaw mu ne def leen ko nii mu ne kaffinuhu mu ne igsiluhu bi ma'in wa sidr sang leen ko ci ndox ak li nga xam ne mooy déem wa kafinuhu fii sawbayni wala fii sawbayhi ci beneen riwaaya ngeen kafan ko sàng sàng ko ci ñaari yéreem wala tuxannituuhu te bu leen jël eau de cologne ak yooyu di neexal yi nga xam ne ñooy neexal di xeeñal ki di ko defal déedéet wala tuxammiru rasa te bu leen muur bopp bi de waaw ndax kat fa inna allaha yab'athuhu yawmal qiyaamati mulabbiya ndax buur yàlla daf koy dekkil yawmal qiyaam mulabbiya <coughs> mu ngoog muy talbiya moo tax ñi nga xam ne dañuy dem am na ñoo xam ne jàppal ne catastrophe lañ seen mbokk dem aji faatu ñu naan ah, loolu de yow yéeme na loolu de moom bu xamoon xanaa bañoon a dem walla iyaazu billaah loolu nan la ko nit man a waxe dee ci jaamu yàlla kay xanaa loolu la ñépp yi dee ci anam goo xam ne yow ci xaj nga nekk mooy dangaa jublu ci sa borom nekk bésub yërmande muy bésub Arafat nga faatu ci mu yawmu nahri moo xam buskilaada am wala lool nga faatu ci gaa yi naan oh, non lii nag moom moom bu yi xanaa waroon naa toog kan mooy rëccu jaamu yàlla da doon jaamu yàlla da deful woon bàkkaar hmm? voilà kon nag mooy faatu ci aj loolu yàgg naa am de <laughs> waaw loolu yàgg naa am ndax kii nii dafa faatu am na ci beneen riwaaya ah, mu jaar ci Waki' an Sufyaan an Amr ibn Diinaar an Sa'iid ibn Jubayr mu ne moom bi mu anna rajulan awqasathu raahilatuhu wa huwa muhrim fa maata fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ighsiluhu bimaa'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbayhi wa laa tughammiru ra'sahu wa laa wajhahu fa innahu yub'athu yawmal qiyaamati mulabbiyan al imaamu muslim mu ne haddasanaa nettali nañu abu kurayb sama sëriñ di abu kurayb mooy muhammad ibn al-ala kurayb al-hamdani abu kurayb al-kuufi bokk na ci boroom kii nii muhammad ibn al-ala bokk na ci sëriñu juróom boroom kutubu sitta moom mii comme gisoon nañ ci jotaay bi weesu kan kan lañ gisoon yaqub ibn ibrahim ad-dawraqi kii it ci la Muhammad ibn Ala mooy Abu Kurayb mu ne moo ma nettali qaala mu ne haddathana mettani lañu Waki' muy Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih al-Kufi ar-Ru'asi al-Kufi rahmatullah alayhi ah mooy al-Hafiz al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war Abu Sufyan muy kon Waki' an Sufyan mu jële ci ki nga xam ne mooy Sufyan ban Sufyan Sa'id Sufyan ibn Sa'id ibn masruq athawri abu abdillah rahmatullahi alayhi ak baayam baayam gàndum muhaddis la woon waxoon naa la ko an amr ibn dinar waxoon nañ la amr ibn dinar al makki al jumahi ah Abu Muhammad al-Asram rahmatullah alayhi Sa'id ibn Jubayr mu jële ci Sa'id ibn Hisham mooy Abu Muhammad moom waxoon nañ lam ñu ne Abu abu Ibn Abbas di Abul Abbas radiyallahu anhuma mu ne anna na benn waay dafa wàcc dafa daanu ci kaw li nga xam ne mooy war wa huwa muhrim fekk xaalam mooy dafa nekkoon muhrim ah fa maata mu faatu fa maata rasulullah yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne irsiluhu sang leen ko bi maa in wa sidr ci ndox ndox ak li nga xam ne mooy fooyu ki liñ la waxoon sànk ndox moo fooy yi ngay jël ci eh, diem ji waka fi no fi zawbayta na ngeen ko suul na ko eh, kii sàng ci ñaari yére mi wala tuxammiru rasata bu leen muur bopp bi wala waja bu leen muurit xar kanam bi fa innahu ndax li tax yub'athu yawmal qiyaamati mulabbiya ndax dañ koy dekkil yawmal qiyaam muy talbiya léegi lii moo fa xew léegi yaa quelques masala Euh, wax nañ la nag wax nañ la am na bu ne wala tumisu hutiba bu leen ko wala tum wala tamasuhu wala tamasuhu bi tiib de te boobu moo jaar ci imaam muslim mu ne haddathana muhammad ibn sabbah mu ne nettali nañu suñu sëriñ di muhammad ibn sabbah ad-dulabi abu jaafar rahmatullahi alayhi xaala mu ne xaddatanaa hushim gisoon nañ ko keroog sëriñu moom ci imaam ahmad gisoon nañ ko keroog muy hushim hushim ibn bashir ah moom gisoon nañ ko abu muawiya alwaasiti ah qaala mu ne axbaranaa abu bishr mu ne nettali nañu ki nga xam ne mooy abu bishr di jaafar ibn ah léegi an Sa'id ibn Jubayr an ibn Abbas radiyallahu anhuma ha mu ne ha taxawal foofu maa ngi dem te ñëw man al imaamu Muslim wa haddathana nettali nañu Yahya ibn Yahya mooy men sëri sëriñam boobu taalibe imaamu Malik bi an Rayhanatu Naysabur muy at-Tamimi al-Hanzali Rayhanatu Naysabur Yahya moom lay solo buy jële ci Muwatta ci moom mii la koy mu ne wal lafzu lahu te expressalla mu ne qaala mu ne abbanana nettali nañu Hushaym Hushaym an Abi Bishr mu jëlee ci Abi Bishr Abi Bishr wax nañ la loolu an Sa'id ibn Jubayr an ibn Abbas anna rajulan kaana ma rasulillah mu ne dafa am benn waay bu nekkoon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam muhrima mu armal fa waqasathu naaqatuhu ah mu daanoo ci kaw <coughs> li nga xam ne mooy gëlee moom loos wa damm fa maata mu faatu fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent mi alayhi ne siluhu na ngeen ko na ngeen ko sàng bi maayin ci ndox ba siddin ak li nga xam ne mooy seet giñ la waxoon sànk diyem gi xobu diyem yi wa xannituuhu wa kaffinuuhu te ngeen na ngeen ko kafan wa kaffinuuhu fii thawbay te na ko kii ci ñaari yéreem wala tamassuhu bi tib te bu leen ko laalal parfum bu ko kenn parfum wala tuxammiru rasa te itam bu leen muur boppam fa innahu ndax moom yub'athu yawmal qiyaamati mulabbidaa wala bi mulabbidaa fa dañ cee xamee ne kon bokk na ci xadiis yi nga xam ne mooy wane ne ku armal du parfum moo tax mu ne war xattaa ci génn àddina xam nga daal bokk ñu koy defal yooyu mais dale kii kantaa kii moom bu leen ko defal waaw parce que moom muhrim la waaw tekki mooy bopp bi kenn du ko muur waaw kenn du ko muur ak xar kanam gi te tamit li ma la doon wax sànq sawbayni ak sawbayhi daa indi masala mooy wa kaffinuhu fii sawbayni parce que bu dee fii sawbayni kese man nañ ne boo alalu xam naa tuteurum wala keneen la waaye bu dee fii sawbayhi loolu dañ ciy xame ne haa haa kon ak takfiinu moo féete mooy ki génn àddina yaa ngaa dégg déglul ma fii <laughs> mooy ki génn àddina alalam ji mu fi bàyyi gannaawam bala ñuy xool ñan ñoo koy hérité ñan ñoo koy donn dañ ciy génne moom liñ koy càngaayam ba pare bu dee perkaal la dañ ciy génne njëgu perkaal yi ba pare loolu moo jiitu waaw parce que yonent bi aleyhi salaam moo ne wa kaffinuhu fii sawbayhi ci ñaari yéreem te waxul ne a ah, ah, ah, ay na war a satu ana ñi nga xam ne ñoo ko war a doon ndax d'accord nañ ceem déet pour pourtant alal la yére yi moom moom alal la mais dane moom na ngeen ko yére yi mu sol ngeen koy sànge kon loolu la ñuy xamee ne te alalam la kon loolu moo jiitu li nga xamante ne mooy miraas bala ngaa boo tax bala ngaa miraas kenn bu faatoo xanaa am ku ñëw jëndal ko euh, kii euh, ne kii jëndal naa ko luñ koy càngale mais bu dee mbir mi daal leen mooy ci alalam lay jóge loolu mooy féete kaw euh, ñuy séddoo balaa kenn séddal ñuy séddale miraas mi day mooy lii mooy jiite moo féete kaw te waxoon nañ la sànq ne lii tamit dañ ci jànge ne ihram ku faatu doon armal kooku nag armal day kóotu ki génn àddina doon armal kooku armalam dangut waaw waaw te fii yonent bi alayhi salaatu salaam am na am na quelques différences hein ak néew bi nga xam ne du du néew bu armal mooy xam nga néew bi nga xam ne dafa armal euh, armalul mooy dafa faatu feneen temps normal par exemple te du shahid Euh, kooku li gën buñ koy defal kafan mooy liñ koy tàng mooy eh, liñ koy muur yére yiñ koy solal mooy mu mu tóol waaw comme la mu waxoon ci sayyidatu Zaynab radiyallahu anha comme niñ gisewoon xadiis yi ba ñuy gis ci wàllu euh, sang néewam yooyu mooy ñu def ko ñu sànge ko ñetti mbalaan ñetti yére ah, loolu mooy li gën mooy daal na tó na tóol mais fii fii saw bay yi ci ñaari yéreem parce que mooy lan rida isaar bi te moom la soloon ba muy génn àddina <laughs> hein moo tax ñaari yi mooy sunna bu doon moom bu tóol la kon yeneen ci ma lay saasaan doon na doon li leen ko ci leneen te loolu it loolu lu ama am solo la léegi waaye dañ ciy jàng ne tamit mooy kafan euh, utal euh, nit ki ñuy suul luñ koy sàng loolu farata la loolu farata la <coughs> loolu même mu dee waa ji amu ko mooy yéen jullit ñi fexe leen ngeen utal ko wala benn mbokkam kiiwul mooy yéen def utal leen ko du ngeen ñëw rek jël koor bi noonu sànni ci biir mbalkam yi déedéet dangeen koy kii ba pare sang ko waaw sang bi yii yépp ay fardu kifaaya la waaw bu ko ñenn ñi defee wàcc nañu ci des bu ko keet bu ko kenn deful ñéppay am bàkkaar ñépp ñépp ñoo ci yem <coughs> waaw euh, léegi <coughs> mu am euh, le fait que yonent ma ne saar saam ne day euh, yub'athu yawmal qiyaamati mulabbiya ak mulabbidaa mooy li ñu waxoon sànk ne nit ki yub'athul yub'athu kullu abdin ala ma mata xam nga loolu xadiis bii nii kële day day day day yeew day day dekki mulabbi daal xam nga lu mel noonu la wax ci shahiid bi <coughs> waaw kullu kalmin waaw bépp jam-jam bees la jam xadiis bu muy wane ne <laughs> te imaamul Buxaari <laughs> que ndox bu soppeekoo non imaamul Buxaari yi vrai vrai non non extraordinaire yonent bi alei saatu salaam ne kullu kalmi bépp jam-jam boo xam ne jullit bi dañ ko koo jam waaye nag buur yàlla moo xam man yuklamu fi sabilihi de waaw ci yoonu yàlla te buur yàlla boo xam ki nga xam ne moom lañ jam ci yoonam moom moo xam ci yo moom moo xam ci ñu jam ci yoonam wallaahu a'lamu bi man yuklamu fi sabili lu dul ne yati yawm alqiyaamati wa jurxuhu yas'abu dama ar-riixu riixu al-lawnu lawnu dam wa ar-riixu riixu riixu al <coughs> mu ne buur yàllaa xam mooy nit ki shahid bi ni mu génne àddina noonu lay génne noonu lay dekkee waaw al law lawnu dam day dekk ñu gis deret fañ ko jamoon mu faatu bu doon ci put la wala ci biir wala ci xol bi walla ci faar yi noonu lay dekkee ñu gis deret ji di génn al lawnu lawnu dam boo ko xoolee couleur deret lay jox waaye al la muy xëy moo raw misk moo gën a neex misk yi nga mën a trouver ci kaw suuf parce que misku aljana la allahu akbar ah mooy ni mu faatoo lay lay dekkee noonu waaw ah kon ah, lii lépp lu am am solo la lu am solo la daa boroo xam-xam yi nag ay wuute nañ ndax dañuy muur bopp beeg duñ ko muur ak dañ koy dañ koy eh, kii dañu est-ce que dañ koy parfum ndax est lii nekkul loo xam ne kii la jagoo dañ naan jagoo ko jagoowu ko lii pour ñépp la waaw kenn du muur boppam kenn du muur euh, euh, xar kanamam ku mooy ku ku ku ku ku doon armal ginnaar dina te kenn du ko parfum waaw loolu mooy li nga xam ne mooy li dëgër ci waxu boroom xam-xam yi te loolu moo ànd ak xadiis yi wallahu taala alam léegi nag euh, lii nii kon moo li nga xam ne ci kaw noonu jeexal nañ Arafat ci xew-xew yi am Arafat léegi nag mu des benn affaire mooy ginnaaw lii ana yonent bi aleyhi salaatu salaam nan la fa jóge ah, nan la jóge la jóge Arafatin eh, ndax kat bu ñu fàttale ko xadiisu Seydina Jaabir ibn Abdillah bi nga xam ne moom moo ñu indi woon fii ci Arafat mooy xadiisam bu boobu nekk ci saxiixu imaamu Muslim ibnu al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri raxmatullaahi alayhi mooy bi wax ci sifatu xajjatu nabi xajjatu nabi sallallahu alayhi wa sallam aywa nañu ko wax jeexale foofu bii di ñëw ñu àggale li nga xam ne mooy mooy li ñu ci dese wax kon al imaamu muslim ibnu al-Hajjaaj dane woon haddathana abu bakr ibn abi shayba wa ishaaq ibn ibrahim jamii'an an haatimin annahu qaala mu ne an haatimin qaala abu bakr haddathana haatim ibn ismaa'iil al-madani an ja'far ibn muhammadin an abiihi radiyallahu ta'aala anil jamii' annahu qaala daxalnaa alaa jaabir ibn abdillah alimaamu muslim dane woon xaddatanaa nettali nañu abu bakr ibn abi shayba sama sëriñ di abu bakr ibn abi shayba wa isxaaq ibn ibrahima ak ki nga xam ne mooy isxaaq ibn ibrahima alxandaliyu rahmatullah alayhi jamian joowul mboolem seen mu ne qaala nee na sufyan mu ne qaala abu bakr kii expression yi mel ni nag sama sëriñ di abu bakr ibn abi shayba moo ko wax mu ne xaddatanaa xaatim ibn ismail almadani mu ne xaddatanaa nettali nañu xaatim di xaatim ibn ismail di doomi ismail almadani yu ko jowoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam an jaafar ibn muhammadin mu jële ci jaafar di doomi muhammad di seydina jaafar as-saadiq an abiihi mu jële ji baayam di seydina muhammadul baaqir radiyallahu taala anil jamii mu ne daxala nawu qaala nee na daxal naa dugg nañ ala jaabir ibn abdillah ci seydina jaabir ibn abdillah mooy suñu xadiis boobu xam nga dañu waxoon <coughs> yonent bi aleyhi salaatu wassalaam summa rakiba ba mu jullee tisbaar ak tàkkusaan mu ne thumma rakiba rasulullahi yonent mi aleyhi salaatu salaam ginnaaw bi mu war xataa ba ataa lay dikk almawqifa taxawaay ba fa ja'ala batna naaqatil qaswa ila saharaat wa ja'ala habla almushaati bayna yaday wastaqbala alqibla falam yazal waaqifan xataa gharabat ash-shams voilà dañul taxaw foofule ba jant bi di duggee wa dhahabat as-sufra jaune jaune yi daal di dem <coughs> qalilan tuuti xataa ghaaba al-qurs ba loolu daal di fa fàggu fa fa fàddu waar dafa léegi nag loolu nag moo ci tegu <laughs> fii lañ yem bii di ñëw wa ar dafa la ñuy continuer insha allahu taala léegi mu jëme ñu fan loolu lañuy gis insha allahu taala kon tey jeexal nañ la station de Arafat jeexal nañ beneen ponk muy wuqu al wuqufu bi Arafat loolu loolu moom lañ gis tey te moom lañ gis fan yi léegi jeex na après Arafat ilaa ayna fan la yonent bi alayhi salatu wassalaam jëm ñu topp ci ginnaawam di xool di solo da à travers bu du sahabaami radiyallahu anhum kon inshaa allahu taala bii ñëw ñu kiti arafa fan lañ jëm fan la yonent bi alayhi salatu wassalaam jëm loolu la gis wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama